moo doon abdullah ibnu abbaas ibnu abdil muttalib ibnu haashim ibnu abdi manaaf ainsi de suite ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murra ibnu ka'b ibnu lu'ay ibnu ghalib ibnu fihr ah alqurashiyu alhaashimiyu almakkiyu ah xoolal al imaam addahabiyu raxmatullah aleyhi bi muy commencé tarjamaam mu ne xabrul umma wa faqiihul asr wa imaamu tafsir abul abbaasi abdullah ibnu ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al abbaas ibn abdil muttalib shaybat ibn haashim wasmuhu amru bnu abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab ibn murra ibn kaab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr al qurashi al haashimi al makkiyu al amiru radiyallahu anhu al imaam al dhahabiyu raxmatullah alayhi ci siyaru a'laami nubala noonu la ubbee tarjama bi mu def ci bi muy def biographie seydina abdallah ibn abbaas mu ne xabrul umma muy fóorewu xeet wi waaw boroom xam-xam bu rëyu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa asr mooy ki nga xam ni ku dégg diine gu jéggi dayo gi gu siyeekal bi gu gu jamono gu jamono wa imaamu tafsir waaw du nag jamonoom képp de waaw wa faqihul asr mooy boroom xam-xamu fiq bu rëy bi wax nañ la nag buñ la naan fiq fii du fiq bi ñu xam nii ni ñu délimité ci wàllu comme ni ñu ko xamee que ne léegi eh, xam-xamu fiq ngi fee ah, xam-xamu euh, tafsir nekk fële xam-xamu lii mooy mooy yooyu yépp day duggaale ci biir suluk lépp mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy ki yàlla may dégg-dégg bu sew gu rëy gi wa imaamu tafsir mooy imaamu ah, interpréter ak li nga xam ne mooy firikatu alxuraan yi ñi nga xam ne ñooy leeral alxuraan xam alxuraan mooy seen imaam abul abbaas yi dàkkantalam moo doon abul abbaas waaw parce que dafa amoon doom ju tudd al abbaas euh, ñu koy dàkkantale naan ko abul abbaasi kama qaala al imaam addahabiyu rahmatullah bi mu nga xam ne ci lay tudd doomam yi mu am mu ne am na ci ku tudd al abbaas te ci moom lañ ko doon dàkkantale naan ko abul abbaasi ah ibnu ammi rasulillah muy doomu moom mii di mawlaana ibnu abbaas di doomu bàytixu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan mooy bàytixu mooy al abbaas ibnu abdil muttalib al gisoon nañ tarjamaam lu yàgg yàgg walillahi alhamdu wal minna hmm? abdul muttalib mu ne mooy shayba ibnu haashim di shayba di doomi haashim mu ne haashim ismuhu amru ibnu abdi manaaf amru la tuddoon di doomi manaaf abdulmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf ibnu qusay abdu manaaf moomu di doomi qusay qusay di doomu kilaab kilaab di doomi murrata murrata di doomi kaab kaab di doomi luway luway di doomi gaalib gaalib di doomi fihr moom abdallah seydina abdallah alqurashiyu ko joo woon ci waa quraysh hmm? alhaashimiyu bokkoon ci waa banu haashim almakkiyu nekkoon mooy ki nga xam ne màkk la dëkkoon al amir moom nag fi dëkk bari na ah comme niñ koy gisee incha allah fi dëkkoon bari na ak fan la mujjee loolu lépp dinañ ci ñëw al amiru mooy ki nga xam ne moo doon njiit ga mat njiit Allah radiyallahu anhu yal na buur yàlla kontaan ci moom moom nag mawlaana ibnu Abbaas kon gis nañ baayam ibnu Abbaas voilà moom moo siiwee ibnu Abbaas bu ne Ibn Abbas parce que al-Abbas ibn Abdul Muttalib bari woon nay doom ñoom Qusam ñoom al-Fadl ibn ñoom ñëpp mais sauf que ak ñeneen ak ñeneen mais moom buñ ne Ibn Abbas joyal ko doomu al-Abbas ibn Abdul Muttalib mooy moom lañ ci jublu waaw waaw te magu ci woon te magu ci woon kon bu ñëwee ba ràññee ko noonu bu ñu nee doomu diw rek doomu al abbas ibn abdul muttalib ñépp xam ne moom lañuy wax waxuñu al fadl waxuñu keneen radiyallahu taala anhum loolu nag hmm, ngëneel la gu ko buur yàlla subhaanahu wa taala defal ah lu ko gu ko buur yàlla defal kon mooy abu moom kon baayam gis nañ mooy al abbas ibn abdul muttalib di bàyytexu yonent bi aleyhi salatu wasalaam di ndax al abbas ibn abdul muttalib frère la ci abdallah mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah petit frère la euh, léegi ñooy ñoo bokkoon baay mais bokkuñoon yaay al abbas ak abdallah ñoo bokkoon baay seen baay di ki nga xam ne mooy abdul muttalib abdul muttalib voilà euh, <laughs> am na tur bu mel ni xam nga gisoon nañ keroog abdul muttalib bi nga xam ne ci lañuy gis pa bii di seen mànde bi ñuy gis ne ci wàllu zakat al fadlu ibnu abbas al fadlu di magu abdallah mi ñuy waxtaane seydna abdallah ibnu abbas bi nga xam ne ci la ko baayam yónnee moom ak abdul muttalib di abdul muttalib ibnu ibnu alxaaris hmm? abdul muttalib ibnu rabia voilà abdul muttalib ibnu rabia ibnu alxaaris ibnu abdul muttalib mu ngi noonu <laughs> voilà abdul muttalib en fait rabia alxaaris moo ko jur alxaaris en fait alxaaris magu al abbas ibn abdul muttalib la magu abdallah bi jur yonent bi aleyhi salaatu wa salaam la mooy ñoom ñett alxaaris al Abbaas ibn Abdul Muttalib ak Abdallah mi ñoo jokk ñoo bokk baay ak ñoom Abu Taalib ak ñeneen ñi ñoom ñoom ñoom Abu Lahab mais waxuñu ñooñu ñooñu ñooñu waxuñu ñooñu ak kii waxuñu ñooñu ñuy wax ñun mooy euh, ñetti ñi parce que alxaaris dafa amoon doom ju tudd Rabia Rabia am doom ju tudd Abdul Muttalib keroog bi nga xam ne ci lañu doon waxtaan mooy al Abbaas di waxtaan ak Rabi'a mooy di waxtaan ak doomu frère am mooy moom bàyyi tëx la ci moom ba ñu naan waaw yonent bi alayhi salaam gis nañ ne bon temps mooy mu ngi yónni gars yi di leen salarié di leen yónni mais salarié bi mooy da leen di yónni ngir ñu dem dajale ci zakat yi comme que gisoon na ne doomam al Abbaas ibn Abdul Muttalib gis na doomam ju mag ji al Fadl ibn Abbaas bon célibataire la woon te tamit bon bëggoon na daal moom ci lu mu jàpp Rabi'a it gis ne doomam ji Abdul Muttalib bon moom itam presque même cas mu ne leen ngir ñu ku nekk wax ne kon est-ce que gënul woon ñu du xalaat ñu yónni ku nekk suñu doom yi ñoom ñu ànd dem ci yonent bi alayhi salaam ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di leen boole ci ñi muy yónni ngir ñu dajale ci zakat yi yaa ngi ko lool bañ demee yonent bi alayhi salaam ñu wax ba pare mu ne leen sauf que euh, kii bii nii mooy zakat laa yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw fekk am na <laughs> mooy Seydina Ali radiyallahu anhu ca la leen fekk ba ñuy wax loolu laata ñu yónni seen doom yi mu ne leen lan ngeen lan ngeen bëgg ñu ne ko ñun dañoo bëgg yónni suñu doom yi ci yeneen saa salaam ngir mu bu zakat yi mu yónni nit ñi di ko dajale ji moom mu yónni leen ngir ñu mën a jàpp ci dara Seydina Ali radiyallahu anhu ne bu ngeen ko ko waxee du ko def bu ngeen ko waxee yeneen saa salaam du ko def gaa yi nag xaw bon jàpp ne Seydina Ali mi amaana da leen a soxor ci affaire bi quoi mooy da leen <laughs> da leena waaye quoi après ñu naan ko mais yow yow bi ngay denc say kii soxna sa soxna fa say doom yoneen saa sa ñun ñëpp ci kontaan lii kenn kiiw lan moo tax ñu koy laaj dara nga naan mu ne leen ñoo man dama leen di conseiller dama xam ne yoneen saa salam lii ngeen ko bëgg a laaj du leen du ko def de gaa yi wax mu ne mais dem leen mu tëdd di leen xaar tëdd di <laughs> bañ demee ñoom ñaar al Fadl ak Abdul Muttalib yeneen time alay saa saam bon en gros mu ne leen ab euh, zakat daganuma man allah waxoon nañ la gis nga te foofu lu am solo la mooy ñun ñi nga xam ne jàpp nañ ne nooy gën a kawe sharia bi di gën a di dootul du tekkeeti dara ci yow contrairement loolu loolu lu garaaw la waaw ñun dañu jàpp ne nit ki lu muy gën a avancé dañuy foog ne day am sañ-sañu yi yàllay tere mu koy def parce que moom ku sell la waaw parce que moom àgg na ci ak cellte wala àgg na ci ak wilaaya foo xam ne tax na ay julli yii dépassé na ko ay koor wala nu mu ko neex la koy defee ay yi ñu xaraamal ay nuyu jigéen ñee di leen biis ak di wéet ak ñoom ak di di mooy lool pour ñoom garaawul naan sàngara ji sax bu leen neexee def ndax ñoom fi ñu àgg a tax mooy dépassé nañ yooyu fi ngay dégg juhaal yu bari ñu naan ñun ci xaqiqa bi lañ ne newuñ ci sharia bi waaye ñooñu mooy ajhalul juhaal boo dégg mu wax lool xamal ne mooy l'ignorant pur pur ignorant mu ngi noonu waaw walaw kaana lahu amaama même bu dee dafa yor ab imaama boo xam ne moom la teg ci kaala gi ak i babus yu gudd yor ngandum kurus mbooloo yu toll fu ne fu mu dem ñu topp ko kooku mooy kooku bokk na ñi nga xam ne ñoo gën a sànku ñoo xam ne ñoo mës a gis waaw ndax xamuñ ne nit nooy gën a de nooy gën a jege yàlla affaire yi sax di gën a di gën a ci yow waaw ngay gën gis nga na nga doon sàmmonteeg digalu yàlla yeeg cere yàlla yi mais bu doon yow ba ngay tàmbali ba nga kiiwee nekk taalibeeg yooyu quatre-vingts nga doon pour quatre-vingts kilomètres nga doon nga ci newoon mais boo tollee foofu nooy gën a jege vitesse yi di gën yokk nga nekk koo xam ne presque daa mel ni mille mille heures ngay daw mille kilomètres mooy ni ñu koy ni mais moo tax moo tax koo dégg muy wax yooyu mooy xamul li muy wax yeneen saa salaam ne laa yaxillu li c'est que zakat za mooy yi za sadaqa yi dagganuñu dagganul sama waa kër après bon mu utal leen beneen solution leneen mooy wax ji parce que bokk na ci laaj yi ñu doon wax mbokk bi laajoon keroog euh, mais kooku Abdul Muttalib la tudd ab saxaaba la di <laughs> radiyallahu mooy turu maam ja maam maam maamaatam la yor te gisoon nañu ci affaire changement de tour yonent bi alayhi salaam changé na ay tour comme yaayu euh, bàppaay Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak baay ak maamam ba ñu ñëwee mu ne Musayyib euh, ak Hazan yooyu ngir mu changé leen gaa bañ ne ñoom duñu changé al-Makhzumiyun ñoom duñu changé li nga xam ne tour boo xam ne seen baay leen ko tuddee moo tax Seydina Sa'id ibn al-Musayyib yeneen saa saa bàyyi mu ne ñoom moo tax ak xasaana saway ak xasaana mooy ak tristesse doo jógulul suñu kër daanaka tristesse gu ñu romb rek ñu dugg ci beneen gu ñu dal bañ naan xanaa bii mooy bi mujj ñu dugg ci beneen gisoon nañu sayyidatu Faatu ak sayyidatu Zaynab ñoom sayyidatu Maymuna mitu sayyidatu Maymuna bi du doon barra mu ko def ko ndax dafa turu tagg la mu tuddee ko Maymuna gis nañu yeneen ak yeneen ñoo xam ne da na a léegi wax ji mooy Abdul Muttalib bii laaj bi loolu la woon Abdul Muttalib est-ce que nit mën naa tudd Abdul Muttalib ci l'islam parce que Abdul Muttalib kat li muy tekki mooy jaamu Muttalib ah mooy jaamu Muttalib ah c'est ça le problèment est-ce que mën nañu tudd nit jaamu diw waaw ah, parce que boo rek lay Abdul Muttalib mooy Abdu keneen est-ce que man ngay ñëw naan. jaamu diwa ngi kii abdu diw la tudd te bàyyi fi abdullah loolu parce que affaire bi yëpp mooy yonent mi aleyhi xam na ne kii noonu la tudd te ñépp xam nañ ne yonent mi aleyhi du bàyyi lu jaaduwul di xew mu toog waxu ci dara waaw xam na ne kii nii doomu mbokkam la Rabi'a mi ko jur Rabi'a mi jur kii Abdul Muttalib mi papam ak papa yonent sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk ñoo bokk Abdul Muttalib ñoo bokk Abdul Muttalib mooy ñoom ay frère lañu xam na baayam di Rabia xam na doom jii di Abdul Muttalib ñëw nii mook al-Fadl ibn Abbas di ko laaj xam na ni nii leen to kii Abdul Muttalib la tudd te ñun ñëpp xam nañ ne yonent bi alayhi salaam du gis lu jaaduwul mu bàyyi noonu mu nekk bu doon ne tur boobu noonu manu la ne parce que waxoon nañ la benn affaire ne la même changer tour bi du loo xam ne du ci kaayib la nekk mooy du farata parce que bu doon farata la yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu ne euh, kii euh, waajuru Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhuma ak maam ji bi mu leen nee changer leen ñoom ñu ne du ñu changer tour bu ñu suñu waajur joxoon konoonte kon bu doon ne faratal na leen ne loolu c'est que ngeen ci amul choix dañ koy changer mais na fekk mu bàyyi leen mooy ñoom dañoo def li nga xam ne mooy lii moo gën ñu changer ko moo gën mais comme que garder nañ seen tur loolu dara newu ci waaw ku ñu bërgël mu sa yab mu sa mu sa ku ñu bërgël wala mu sa yi ku ah, koo xam dañ koy isolé eh, ak xasan tristesse ñoom ñu garder seen tur te c'est kii euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf du yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko changé le tour moom Abdu Amr la tuddoon moom dane Seydina Abdurrahman ibn Awf dane moom Abdu Amr laa tuddoon fa lamma aslamtu ba ma tuubee ba ma duggee ci lislaam tasammaytu ma tudde sama bopp Abdurrahman mooy ba muy wax digganteem ak eh, Umayya ibn Xalaf ne xaritam la woon ba mu changé tour nag ba mu nekkee jullit dafa changé tour bi tuddatul nangootul tuddoo am Amr waaw léegi Abdurrahman nee na ma tudde sama bopp Abdurrahman loolu waxoon nañ la te loolu am na lu ñu ci waxoon lu ñuy gis les règles concernant le nouveau-né muy ahkaamul mawlud di al-aqiqa que ne nit ki am na possibilité changer turam bu dee ne tur boobu jaarul yoon ah ah wala moom mu jàpp ne tur bii daal mu changé ko. bu ñëwee ci état civil boo xam ne islamique la loolu c'est c'est simplement lañ koy def waaw mooy bu majeur man na changer turam mais liñ dul nangu mooy jël tour boo xamante ne nga tur tour boo xam ne nga ñëw di tudd tour boo xam ne nga ñëw bëgg a changer tur boo xam ne comme nga tudd Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow nga bëgg ne bon man màgg naa bon je vais le faire Michel loolu nag moo baaxul waaw loolu moom day catégoriquement juge yi kii nii nekkul ne Michel baaxul de nañ ne baax na nit mën naa tudd Michel ibnul islam di doomul islam mooy Michel nekk jullit mais le fait que mu mu nar changer Ahmad Mohammad loolu mooy am na lu ne ci gannaaw mu bëgg koo changer ay Michel ak i Michael loolu da ngay xam ne waa ji day fontoo nit ñi ah voilà léegi <laughs> euh, mooy ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom moo changer turu boppam. yeneen tubaab ma saa saa yëg ko wax ko dara mooy xam na ne lii lu baax la laaj bi nag mooy kii nii est-ce que est-ce que Abdul Muttalib nit mën na koo tudd ak jullit dañ naan la Abdul Muttalib en xam nga léegi al imaam ad-Dhahabi mu lay wax nun la tudd Shayba moom Shayba la tudd Shayba ibn Hashim Abdul Muttalib tudd ko woon waxoon nañ la peut-être que bon peut-être fàtte nga ko. kene Abdul Muttalib en fait Haashim mii di baayam daf ko bàyyi woon dafa daf ko bàyyi woon Médine Yathrib temps yooyu ca mbokkam ya léegi nag bi nga xamante ne nii ci la Muttalib di frère u Haashim ndax Muttalib frère u Haashim la ñoom ñaar ay freer lañ mu demoon jëli ko mu jaaroon fa jël ko indi ko bi mu koy bi muy dugg ak moom Makka teg ko ci gëléemam nag dugg ak moom Makka bi muy dugg comme que waa Makka xamuñu ko mooy fàtte nañu kii ndax dañ koo teel a yóbbu bi mu nee gone waa Makka gis Mutalib mu yor benn xale bu mu teg ci gëléemam muy dugg ak moom Makka gaa yi naan é Abdul Mutalib waaye kon Abdul Mutalib xam naa voyage ba mu demoon Mutalib bokk daf fa jënd jaam Mutalib dafa war a jënd jaam moo tax ñu koy woowe moo looloo taxoon ñu ko doon woowe jaamu Mutalib jaamu Mutalib mii daa am jaam loolu law ñu koy woowe Abdul Mutalib mais sinon Shayba la tuddoon mooy boo seetloo foofu xam nga waxoon nañ la par exemple tur bu comme Abdu Shams loolu moom dañ koy tere jaamu jant bi Abdul Qamari loolu dañ koy tere ndax loolu connotation la boo xam ne kuffaar yi dañoo gëmoon ni jant bi dañ koy jaamook yu mel noonu ñenn ci ñoom wala sax ay façon yàlla lañ sunu gaa yi ak ay abdunaareek yooyu moom dañ koy tere parce que euh, euh, an naarul xaalis a naar euh, safara gu sell geeg yooyu loolu dañ koy tere mais abdul muttalib bii mooy kon da gis ne affaire bi li tax ñu tudde ko mooy mooy ne Mutalib mi ko indi muy frère baayam lañ jàppoon ne moo ko moom ñu koy woowe naan kon jaamu Mutalib tur boobu nag law ba léegi ñu naan ko Abdul Mutalib dëgg la kii ñëw tudd kii Rabi'a tudde doomam Abdul Mutalib yonent ma lay sarsam gis loolu waxu ci dara loolu day wane ne dara newu ci parce que bu ci dara ne woon yonent ma lay sarsam dina ne ko hé sa Abdul Mutalib gii changé ko parce que tur bi baaxut Abdul duñu jaamu kenn du ñu jaamu kenn jaamu yàlla lañ mais xam na li ñu naan nit euh, comme li l'islam di wax naan naan kii euh, li mu mooy diw jaamu diw la waaw bu ko goreelee ak yooyoog yu mel noonu mooy buñ naan diw jaamu diw la ci cadre boobu la tur boobu nekkee mais nekkul ne comme turu abdu shamsi du côté boobu loolu moo tax ci kaw loolu comme ñu ne euh, Bilal. abd la woon li Umayya ibn Xalaf loolu tekkiwul ne moom day jaamu Umayya te tamit Umayya mooy ne jaam la boo xam ne moom moo ko moom noonu la jullit ñi am na ñoo xam ne dañu amoon ay jaam buñ ñëwee naan kii jaa kii de gisoon nañ Mawlaana Ibn Umar jaam yu bari yi nga xam ne da leen doon libéré parce que day gis nañ ñii dañoo mën a julli dañuy jaamu yàlla mu leen di libéré bañ naan ko yow boo yow sa jaam yi dañ lay nax ah dañ lay nax seen kii mënuñoo julli daa yoo xam ne nii nga mel ñu lay nax mu ne moom garaawul yoonam new ci hmm? loolu abdu boobu mooy loolu xam nga ne jaamu taxut waaw bu dee loolu noonu moo tax loolu mën a nekk yonent mi aleyhi salaatu salaam lu rien yonent mi aleyhi salaatu salaam gis ne nii la tudd waxu ci dara mooy wane ne lii nii mën naa nekk ndax budul woon lu mën a nekk dina ko changer waaw te doonu loon gis lu jaaduwul muy bàyyi mu jàll kon loolu parenthèse la ci Abdul Muttalib bi kon ibnu Abdul Muttalib al Abbaas doomu Abdul Muttalib ibnu haashim di doomi haashim muttalib di doomi haashim ibn abdi manaaf kon alqurashi kon mawlaana ibnu abbaas eh, radiallahu taala kon baayam mooy abbaas eh, kon eh, yaayam nag mooy ummul fadl ummul fadli di yaayu alfadl Lubaaba la tuddoon bint al-Haaris al moom gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un xawla rasuul alayhi salaatu wa salaamu wa la yaayam tuddoon Lubaabatu bintul Haaris waxoon la keroog que ne Lubaaba bi xam nga mbokk yaay Maymuna la ndax ñoo bokk bàyyi muy soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di as-sayyidatu Maymuna ummul mu'miniin bint al-Haaris moom kii sëram la waaye yaayu kii euh, Xaalid ibn al-Walid sëram la tamit lu Lubaaba bii sëram la ndax ñoom ñoo bokk baay al-Haaris waxoon nañ la Asmaa bint Umays tamit seen sër la ndax al mooy seen baay alxaaris alhilaali al alhilaali mooy seen baay ñoon kon mooy kon côté yaayam mooy yaayam ummul fadli mi nag ya gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama al fadl ibn abbas gisoon nañ tarjamaam euh, walillahi alhamdu wal minna kene euh, euh, al fadlu mooy doomam ju mag ji di al fadl ibn abbas mi ñu doon wax sànq te abdul muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith Abd al yi daal di woon dem ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam muy frère am boobu grand frère am di al-Fadl ibn Abbas e, ñu gisoon ko gisoon nañ tarjam walilah alhamdu wal moom la ñuy dàkkantale moom lañ doon dàkkantale e, al-Abbas naan ko Abul Fadli waaye it yaayu mawlaana ibn Abbas di Lubaaba moom lañ ko doon dàkkantale naan Ummul Fadli mooy yaayu al moom moom nag mooy mooy ndeyam mooy waajuram mu jigéen ah bintul xaaris di Lubaaba bintul xaaris al hilaaliya moom mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu moom dafa judd ci ay conditions yu particulières waaw mooy moom ak gane àddinaam dafa fekk jullit ñi radiyallahu taala anhum ala rasihim yonent bi aleyhi mi nga xam ne eh, moo leen jiite ñuy ñu doon confronté di jàmmonteeg ay natt yu rëy rëy fi nga xam ne mooy makkata fële ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman parce que contexte bi mu juddoo gisoon nañ ko ci siira bi yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna euh, mooy xisaar bi mooy bargo bi nga xamante ne ni moom la qurayshin waa quraysh tegoon yonent sallallahu alayhi wa bi nga xam ne defoon nañ lu ne ngir ñu génn bàyyi diine jii di lislaam ngir ñu ba ko ñu bañ ñu jéem lu ne utiliser la carotte bâton sax lañ ko utiliser mooy ay xoqatal ak menace ak dóor ak ta'zib di mbugal nit ñi loolu lañ njëkk a def waa Quraysh bi nga xamante ne ci lañu def lool gis ne mbir mi sottiwul dara ça n'a donné aucune euh, aucun résultat ci lañ commencé di neexal rawatina ba nga xam ne ci la Seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di tuube sinon Quraysh masuñu nekk di jéem a négocier dara waaw dañ doon mbugal ci mbugal yooyu nag ah ci lañ fan façon mbugal yi ñu doon teg jullit ñi ngir ñu génn ci diine jiñ ne ah ci la ci façon mbugal yooyu ci la xisaar bi bokkoon muy embargo bi ñu leen embargo woon ca sha'b abi taalib ah muy ash-sha'b fañ leen parke woon foofale ñu ne woon fa foofale nag foofu ci foofu nga xam ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nettali nañu am dafa demee woon bim ne dafa jóg benn guddi parce que gars mooy bi waa Quraysh ne te bu leen kenn jox benn ñam kenn takk ci ñoom hmm? kenn du leen may doom kenn du takk seen doom kenn du jënd ci ñoom kenn du leen jaay kenn du wax ak ñoom ba pare ñu bind loolu daal di koy wénk ca kaabatal musharrafa ah, zaadaha llahu tashrifan ah, wa loolu nag bi nga xamante ni ci lañ def loolu gisoon nañ seen affaire bi mujjul woon ñu ñu bind loolu daal di ko fay wékk li tere gaay ña fay dem di leen jox ne bu leen kenn jox bu kenn teg yooyu ñu nekk ci mettit yu rëy yoo xam ne xattaa ñi nga xam ne gëmuñ woon sax ñi nga xam ne gëmuñu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama min bani hashim bari na ñoo xam ne dañ cee àndoon parce que rien que mënuñoo nangu injustice waaw mënuñu nangu injustice ñuy mbugal ay nit ñoo xam ne même bu dee ñun gëmuñu li ñu gëm mais ñu leen di mbugal uniquement parce que dañoo gëm ne ñun buur yàlla képp lañ gëm ñu leen di mbugal en plus ñun ñépp ñu bokk deret bokk nekk ay mbokk ñu bëgg leen a génn nii beddi leen di leen teg ay mbugal ci loo xam ne ci suñu ñu neex rek ñoom ñu daal di woon euh, euh, bon euh, daal di après ñu daal di solidarité te ki ci ginoonu a siiw ci ñoom mooy Abu Taalib mi nga xamante ne nii moom moo doon bàyyi texu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax. du ko bàyyi waaw du ko bàyyi du ko bàyyi mu ñu koy e, def noonu comme ni nga xam ne e, moom noonu la taxawe woon moom Abu Talib e, ibn Abdul Muttalib ci jamono yooyu nag foofu nag ah foofu noonu ci contexte boobu ak foofu ñu leen park woon gisoon nañ Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha fa daj moo tax bañ ca génnee daanaka dañ ca génn ñoom ñii say sayyidatu Xadiija sayyidna euh, kii ki nga xam ne Abu Taalib ñoom ñu génn àddina ah condition yu naqari yu mettee metti tar lañ ne woon foofu nag bañ fa newee foofu ca biir foofu le leen parqué woon ca la ki nga xamante ne mooy Mawlaana Ibnu Abbaas foofoo le la juddoo waaw ci cheb boobale di cheb Abu Taalib foofu la juddoo moom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas mu noon nekkoon di l'an dix l'an dix dixième at bi après révélation bi après bi nga xam ne ci la officiel ci lañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woote waaw ci la ah ci la ah, Mawlana Ibn Abbas daal di gane àddina foo la ca Cheikh ba Abu Taalib kon moom mu ngi gane àddina dix ans après la révélation waaw muy ca xisaar ba jamono dañ leen embargo foo fële fële juddoo ah te mu nekk ñetti at avant kon hijraay yonent bi alayhi salaatu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam makkatal mukarrama treize ans la fa def waaw kon mawlaana ibnu abbaas kon noonu la juddoo foo fële ah. bi nga xam ne nag ci la juddu mooy looloo xaw moom ci contexte boobu la juddoo moo tax moom xamul Sayyidatu Xadiija xamu ko parce bi muy génn àddina moom liir la woon Abu Taalib it xamu ko parce bi muy génn àddina moom liir la woon voilà moo tax moom xamu leen ah moom nag bi nga xamante ne ci la juddu après euh, yàggul ñu génn mooy xisaar bi jeex waa Quraysh ca ñañ ko gise woon ñoom Hisham ak ñooñ ñi ci doxoon ba affaire bi deñ bañ dindi ko ñetti at lañ ci teg yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallama daldi euh, daldi gàddaay bi nga xam ne ci la gàddaay yi jullit ñi di gàddaay Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib moom dafa desoon ci waa Quraysh te taayooyu li gën a dëgër mooy taayooy bi yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay Seydina al Abbaas gëmul même bi nga xam ne ci lay dajeek lamsaar yi di jël ñoom ay rendez ci aqabaatu Mina yooyu la ya doon ci ànd ak Seydina Abbas même mooy boobu Seydina Abbas gëmu na mais comme ko doomu mbokkam na du ko bàyyi loolu moom mooy mooy affaire kii la mooy ñoom loolu même bu dee bokku ñu gëm mais quand kii sama deret la sama kii kii lu ñu ko teg man lañ ko teg waaw gis nañ Seydina Hamza loolu sax moo ginoon a tax mu dugg ci diine yi ba mu ñëwee ñu ne ko tey de boo gisoon Abu Abu Jahl lu ne yàq na ko sa doomu mbokk bi wax ju ñaaw ju ne wax na ko. mu mer jubale ci Abu Jahl fekk ko cam ndaje mam nekk mu dóor ko tël dóor ko xawsu bi mu yoroon arc bi mu yoroon mu jóg di jéem a kii mën a ko yow dégg naa yow yaa def kii Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ko def lii tam taa yoo waaw mu ne ko nag gis nga danga koy def dara te xamoo ne man ci biineem sax laa nekk waaw mooy ñoom bokk da da na a jaraloon lu rëy lu rëy rëy rëy rëy léegi nag ci kaw loolu euh, Seydina Abbas ci la doon ànd ak yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la nit ñi dem di gàddaay par vagues successives ñi di dem Mawlaana Ibn Abbas nee na man nag. moog yaayam mooy ay année après mooy par parce que gàddaay gi du du ji treizième année bi rek après révélation lañ gàddaay mu jeex gis nga nit ñi dañ doon ñëw ay vagues successives di ñëw bi nga xam ne ci la fa Makka am ci la yonent mi alayhi salaam ne laa hijrata ba'dal fath amatul hijra ci la tëj mooy di jóge Makka di ñëw Medina ngir rawale sa diine amatu ginnaaw bi ñu ubbee Makka waaw mais jamono yi hijra am yépp moom même bi mu xawee màgg tuuti moom nag dafa màgg ci gëm yàlla ndax yaayam tamit dafa teel a gëm Seydina Abbas après la gëm mais bi mu gëmee sax gaa yonent ma lay saasam da ko bàyyi woon màkk ngir mu man di ko xoolal waa màkk ci li ñu nekkee ak tamit buñ naree kii dara def lu dul noonu mu daal mu daal di ko yëgal lu mu gën a gaaw comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon Mawlaana Ibn Abbas nag nee na man ak sama yaay dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom la alquran di wax naan illa almustad'afina min ar-rijaali wan-nisaa'i wal-wildaani la yastati'una hiila wala yahtaduna sabila xam nga alquran da doon wax ñi nga xam ne mooy gaa yi nga xam ne euh, mën nañoo jóge fu mbon nekk te defuñu ko ñi nga xam ne mën nañoo gàddaay mais ñu lànk parce que pour leur confort personnel ak pour leur activités yoo xam ne vraiment mondaines ah ñu ne ñoom sawaay ñu des fa di di risquer seen diine yàqu bi suñu boroom nag di wax ñu mel noonu nga xam ne mooy gaa yooyu li leen di xaar lu lu mbugal mu tar moo leen di xaar ak tamit la fait que ñu nekk foo xam ne xam nañ ne liy risque mooy seen ñàkk seen diine mais ñu ne fa quand pour des raisons personnelles bi nga xam ne ci lay wax loolu nag ba ne ba mu des ñii nag bokkuñu waaw ñi muy ŋàññ foofale ñii bokkuñ fi illal mustadafin ba mu des ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo néew doole minar rijaali ci jigéen ñi ci góor ñi wan nisaa yi ak jigéen ñi wan wildaani ak gone yi laa yastati'una xiila ñoom amuñu benn pexe capable ñu teg benn pexe ngir mën a jóge Makka jii dem gàddaay walla jóge daarul kufri dem daaru imaan manuñu ko walla yahtaduna sabila te amuñu benn ku leen mën a ginde bañ mën a jaar fenn di dem ñoom amuñu benn pexe manuñu mu ne ñooñu nag ñooñu mu ne man man ak sama yaay ah, man ak sama yaay ci ñooñu lañ bokkoon waaw mu ne man ak sama yaay kuntu ana wa ummi min al mustad'ifin ana min al wildan wa ummi min an nisa waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al ismaili rahmatullah alayhi daal di solowee naka noonu boo demee xadiis bi al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi daal di na koy solo ah, comme ni nga xam ne noonu lan na ko ëndee ci tafsir bi moom al imaam al buxaari rahmatullahi aleyhi eh? naka noonu boo demee ci sunanu al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi aleyhi daal na ko fay indi eh, muy xadiis bi mawlaana ibn abbaas mu ne man aaya bi ñu doon wax noonu nga xam ne ñooy ñi am ngànt ñii moom ñoom amoon nañu ngànt parce que gàddaay farata la woon gàddaay farata woon ci ñi nga xam ne ñoo ko man waaw fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam dem dimbali ji ko rawale tamit sa diine loolu farata la woon mais ba mu des ci ñi nga xam ne ñii suñu boroom ne illal mustad'afiin mu ne man nag ci ñooñu laa bokkoon man ak sama yaay di ummul fadli di Lubaaba bintul Haaris radiyallahu taala anhuma mu ne sama yaay man ci gone yi ana minal wildaan man ci gone yi mu wax ne wal wildaan ak gone yi nga xam ne laa yastati'una xiila mu ne man ci xale yi laa bokkoon wa ummi kantaa sama yaay min an nisa ñim ne illa al mustad'afina min ar rijali wan nisa loolu moo taxoon ñoom ñoom manuñu woon a manuñu woon a dem parce que euh, al abbas ibn abdul muttalib fii la ne woon ñoom nag amuñu pexe dem jóge makka dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, moom nag bi mu Makka ñoom seen famille ñu ngi jóge Makka di dem fi nga xam ne mooy ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam atum fatxu Makka atum fatxu Makka la Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib waajal njabootam ngir gàddaay yi dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem Medina bi muy dem ci yoon bi la dajeeg moom comme ni ñu ko gisa woon bi ñuy gis fatxu Makka ci la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon bi fekk moom muy takk ak njabootam yëpp ngir dem gàddaay mu dajeeg yonent bi alayhi salaam di dem di ubbi si Makka mu far àndaat ak moom ba ci lañ gise woon Seydina al-Abbas ba muy wax abu euh, kii abu Sufyaan <coughs> ba mu déggee tu kàddoom mu ne ko mais abu Handala koog do abu Handala mu ne ko abul Fadl koog do abul Fadl mu ne ko waaw mën a de waaw mooy loolu ñoom boobu lañ dem Medina mooy amal fathi moo tax euh, Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu moom li mu dund ak yonent bi alayhi salaam environ trente mois la environ trente mois waaw trente mois la dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam environ waaw parce que fathu Makka bi nga xam ne ci la xew ah, moom après ci lañ ci te fathu Makka ci huitième année bi la woon ah huitième année bi la woon. mu ngi amoon l'an huit ci weeru koor la woon ñoom bi loolu xewee après ñoom ci lañu fekk ñu ngi woon ci yoon bi ci lañ dëpp ànd ak yonent mi alayhi salaam après ñu demaan Medina ñu nekk foofu euh, ba mu nee Medina nag moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu euh, nekk tout tànk waaw parce que euh, boo jëlee trois ans wu yi mu am mooy boo mooy boo jëlee bi mu gane àddina muy l'an dix ci révélation bi nga yokk ci trois ans Makka yi fa yonent ma lay saa saam defaat muy trois plus huit tant wu gàddaay bi huit tant wu ubbi Makka dangay am huit plus trois huit neuf dix onze onze ans la amoon bi nga xam ne ci lay ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñu gis ne kon ci gone yi la bokkoon. waaye nag lim doon nekk ci gone yi lim doon nekk gone gone gone noonu la xel mi yeewu loolu la ko buur yàlla mayoon xel mu rëy te yeewu waaw mu mu suñu boroom daf ko teel yee daf ko teel a yee ci wàllu xam-xam ak sopp li nga xam ne mooy xam-xam aku mbaax waaw moo tax ci noonu ci la xalaate woon moom Mawlaana Ibnu Abbaas ne comme que am na benn atu mooy tàntam di sëru yaayam di may yaay Maymuna radiyallahu anha soxna la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaana Ibnu Abbaas daal di eh, eh, eh, igtanama hadhihi al-fursa mooy mu daal di saisir occasion boobu xam ne lii buntu la ngir parce que comme que moom tout temps la mooy yonent mi alayhi salaam yaa ngi imaginer ku am 11 ans ak yonent bi ak saxaaba yi ak tamit xeetu yi yi xam ne yi nga xam ne moo gàllu ci ci ci ak yi mu muy taxawee li li muy def yépp gone 11 ans boo deful ndànk boo mooywul am accès ci moom. di yàgg ak moom du bari léegi mu ne xaar ni may def ngir xam rek yonent mi aleyhi salaatu salaam am na loo xam ne bëgg naa koo xam mooy ana naka lay jaamoo yàlla guddi waaw ana naka lay jaamoo yàlla guddi loolu daal laa bëgg xam léegi nag man ni may def ni may def mooy am na riwaaya bu ne dafa ñëw wax ak mais riwaaya boobu wérul que euh, euh, dafa ñëw ci yaay Maymuna euh, radiyallahu ta'ala anha ne ko man de dama bëggoon a fanaan guddi gii dama bëggoon a fanaan ci yéen fekk xam na ne yonent mi alayhi salaatu salaam jour boobu guddi googu foofu lay ayee mu ne ko damaa bëggoon a ñëw fanaan ci yéen nee na mu ne ma mais naka naka yow noon nan ngay fanaani fii te benn lal lañ benn laltu la ñor buñ nee lal nag bu kenn foog ne comme mooy suñuy noyyi ah ce n'était même pas un il faut pas rêver de ah non bu kenn yaakaar ne fii mu ne yu nooy la ay duubul lii la woon du loolu de ak laltu yonent bi alayhi da ci doon tëdd bu jógee ñu gis marque yi fi mu tëdd ci lex deeg yooyu ah <laughs> kon nag gaa yi euh, wala ci kii faar yi faar yi bu xawoon a euh, feeñ tuuti wala wala loxo bi comme li Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu ñëwee gis ko mu mu mu mu tëddoon ba jóg bu gis marque fi tëddoon ci yaram bi Seydina Omar affaire bi xaw koo attristé quoi bim naan koy affaire nii ma la gisee te ñoom Qaysar ak waa Kisra ñooñu yeneen tubaab yi saab saab indiwaat ko quoi ko loolu moom bon <laughs> mooy ne buñ dégg ne lal ñu foog ne. firaas buñ mooy laltu gi ah mooy fi ñuy fanaan ah, te li ñuy fanaan du ay lal yu nooy du bul lii ah ah mu ne ko mais nan nga fi fanaan ca benn laltu lañ am moom la ñuy tëdd mu ne ko man soxlaw ma ci di tëdd ci lal di tëdd fu ngeen lal lu ngeen lal déedéet man moom xoola man naa lal sama izar ma làmbaay man naa koo lal tëdd ci waaw kanta lu may teg sama bopp ma teg sama bopp rek fi ngeen teg seen bopp ci gannaaw ci gannaawam yonent bi alay nee na sayyidatu Maymuna radiyallahu anha ñëw yonent bi aleyhi salaat mu yaay Maymuna wax ko lool mu ne ko kii de mooy shaykhu Quraysh waaye loolu wérul mooy xarit bii nii wérul mais lii wérul eh, en tout cas li nga xam ne mooy wér mooy li wér tam nekk ci saxiix yi dane damaa ñëw ci yaay Maymuna dama ñëw ci fanaan ci yonent bittu inda xaalati Maymuna dama fanaan mooy bi mu xalaatee loolu bëgg a xam yonent ma lay saab saab ana naka lay euh, dundalee guddi yi mu dal di dem fanaan foofu nee na moom soxlawul dara ci est-ce que mooy nelaw sox taxu koo jóg dafa bëgg rekk xam ana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan lay dundee guddi gi léegi li mu def moom Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu nee na ci la doon nettali mu ne bi ma nelawee ñu tudd après moom mu nekk ci digg bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu nelaw xattaa nafax ba ni yonent bi alayhi salaatu salaam daldi daldi di xaram léegi bi nga xam ne lool am na nee na mu daal di jóg bi mu jógee mu jàng aaya yi nekk ci fin wu suuratu ali imran inna fi xalqi samawati wal ard ah, waxtilaafi layli wan nahaar la ayatin li ulil albaab alladina yadkuruuna allaha qiyaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila subhanaka ba ni aaya yi jeex après mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ah, mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu jógee mu dàng aaya yooyu nekk ci fin wu suuratu Ali Imran ci côté fin bi pas ci yi ko mujjee muy aaya 190 eh, bi inna fi xalqi samawati wal ard nekk na ci li nga xam ne mooy bindug asamaan ak suuf hein eh? waxtilaafi layli wal nahaar ak jàllar gi nga xam ne moom la guddeeg bëccëg di jàllar bi wante bu liy ñëwee beneen bi ñëw bu buy jeexee beneen bi ñëw hein la aayatin dëgg-dëgg ay màndarga yuy wane ne buur yàlla wallahi mooy ki bind waaw mooy alxaaliqu te ki nga xam ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko keneen ku dul moom yelloowul loolu le waaye nag ñeel kat li ulil albaab ñi nga xam ne hein mooy ñi nga xamante ni nii ñooy boroom xel yi nga xamante ne nii seen xel day day day day nàcc mooy ñoom dañuy xalaat waaw mooy ñan alladina ñi nga xam ne yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda dañuy tudd yàlla qiyaman moo xam ñu fekk ñu taxaw wa qu'udan wala ñu ñu ñun toog wa ala junubihim wala ñu nekk ñu teg seen wet yi ah wa yatafakkaruna te ñuy xalaat ah wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard te ñuy settantal ah, ci mbind mi nga xam ne fii xalqi samawati waa ard ci mbind mi nga xam ne moom la suñu borom bind asamaan ak suuf waaw moo tax yeneen tamit saa saa doon leen invité ñuy xalaat ci buur yàlla bind mais pas ci zaatullah yàlla. rabbana ñu naan rabbana e suñu borom. maa xalaqta haadaa baatila waaw yeneen tamit saa saa doon leen invité ñuy ñuy. ñuy xalaat ci li nga xam ne moom mooy mbindum yàlla mi mais paa ci yàlla nekk nekk borom bi subhaanahu ci boppam parce buur yàlla loo xalaat ba foog ne nii la mel melut noonu waaw waaw loo yaakaar ne nii na laysa ka mis ka ka mislihi shay waaw amul lenn loo xam ne lu nuréeg mislam amul sax lu mel noonu amul dara lu mel ni moom moo tax mooy dangay xalaat ci mbindum yàlla waaw li ngay gise ci mbindum yàlla mi ni mu taxawale asamaan taxawal suuf mais indi fi nit ñi nit ñi ci boppam ni ñu wutee ngay gis à travers lool turu yàlla yeeg melo bi waaw ngay gis à mbindam mi ni nga xam ne turu yàlla turu yàlla yi ak meloom yi ni muy ni ni nga xam ne noonu la feeñe ci mbindeefa mi waaye noonu tamit lay feeñe à travers dogal yi muy def bu neexee nga xam ne a ah, <laughs> ah lii de buur yàlla mi nga xamante ne nii mooy al mun'im boo amee xéewal xéewal bi doo ko jàppe comme li ñu wax keroog sa effort bopp. koy man loon ñàkk demee nii parce que man ak ki ma doon déedéet dangay xam ne affaire bi lenn la dangay xam ne affaire bi lenn la mooy ne buur yàlla mi nga xam ne al mun'im al mun'im doone man sama affaire bopp mais dangay xam ne allah mi nga xam ne mooy al mooy xéewalaate ah, moo moo moo may wan boppam ci lii xéewal gii mu ma defal li yabluwani a ashkuru am ak akfur waaw lii nii du dara waaw bu dee xéewalu wër gu yaram du ne man pare je suis un grand sportif je fais gaffe ci sama alimentation ak yooyu moo tax vraiment moo tax moo man je je regarde est-ce lekk c'est bien kii walla di loolu bul foog ne loolu moo lay may santé de kii maye santé mooy Allah nga xam ne xéewalu santé ma gis à travers xéewalu santé gi ma am ma gis ci almun'im bu ma mënee am xéewalu ah alal wala xéewalu xam-xam wala yooyu may gis bu xam-xam ma gis ne kii al allaamul ah, ghuyub al alim al alim moo may moo ma moo ma moo ma moo may feeñu ci lii ainsi de suite nga xam ne yow mbir yi lu lu ñëw rek bala moo agsi sax ngay gis buur yàlla à travers loolu laata muy agsi wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard waaw bu dogal bu naqari amee ah nga xam ne nag buur yàlla nag moom qadarallahu wa ma sha'a fa'al buur yàlla moo dogal te lu ko soob rekk lay def fa ma sha'a kaana wa ma lam yasha sha'a fa ma sha'a lu ko neex daal mooy nekk wa ma xam ne neexu ko loolu du fi am man nag lii laa bëggoon buur yàlla nag namm leneen li mu nam may am waaw def naa effort mais résultat bi amaana man jàpp na moo ya néewul na ma ko fooge woon boo gisee garab yi nga gis yii nii di joxe ñam wu neex yii di joxe lu weex ah nga gis ci à travers lool buur yàlla subhaanahu wa mi nga xamante ne nii muy génn ci lu ko soob mooy soppandeku moom mooy kiy soppandi mbir yi di soppandeku affaire yi lépp waaw al waaw yii comme ni muy def yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur ni muy def ku ko neex mu may la doom ju góor ko doom ju jigéen ko mu neex mu may la doom ju góor noonu tamit lay def gàncax yi bu ko neex mu def bu ko neexoon lii ah mu def ndox mi wexat ah ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'i bu ngeen jékki-jékki woon seen source d'eau yi ngeen am le Nil le Rhône fleuve Sénégal fleuve Gambie yi nga xam ne ak tamit yi jóge ci montagnes yi Himalaya ak yooyu nga xam ne ci la ak nappe phréatique yi nga xam ne ci la ndox miy jóge ba nit ñi doomu aadama yi mën a am ndox mu ñuy mu tëm tëmi mu neex mu ñoo xam ne moom la ñuy naan di ci ki mu ne ara aytum xanaa gisu ngeen in asbaha ma'ukum ghawra seen ndox yooyu yëpp bu buur yàlla ñëwoon niisal lépp nag mu dem jeex kenn gisatu ko